fakuntu axfadu anhu fama yamnacunii min alqawli illaa anna haahunaa rijaalan hum asannu minni muttafaqun alayhi kon al imaam alxaafidu nnawawiyu rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci bunt bi ñu ne ba léegi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum garab gi ñu nekk di wax muy garab numéro ñeent fukk ak ñeent quarante-quatre wala chapitre 44 di wax ci weg gu ñu war a weg mag ñi ak ñi nga xam ne boroom xam-xam yeeg mag ñeeg boroom gëneel yi ak di wane seen dayo ak seen martaba ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ ensemble de hadith am na hadith yu ñu gisoon bi ñu mujj woon gis moo doon hadith numéro 357 nekkoon hadith Mawlana ibn Abbas radiyallahu anhu wa an abiihi ibn qadima Uyayna ibn Hisn fa nazala ala bani akhiihi al-Hurr ibn Qays radiyallahu anhuma xadis boobu gisoon nañu ko bul jiitu woon ci xadis numéro cinquante moo tax taxawuñ ci woon noonu walillahi alhamdu wal minna. tey nag ñu war a jàll ñu war a jàll jàll ci li nga xamante ne nii. mooy xadis numéro trois cent cinquante huit waaw mu ne waan abi Saïd mu ngi jële xadis bi ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon Abu Saïd nan la tuddoon mu ne Samura ibn Jundub Samura di doomi Jundub Samura di doomi Jundub ah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah sayyidina Samura ibn Jundub radiyallahu anhu Abu Sa'id mu ne annahu qaala nee na laqad kuntu man de nekkoon naa ala ahdi rasulillah ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam ghulaman ab jeune laa woon ab adolescent laa woon jeune homme Ah, waxambaane laa woon boo xam ne fa kuntu nekkoon naa ahfazu anhu mooy am na ñu ma magoon ñu bari waaye jeune laa woon yeewu naa kii naa voilà fa kuntu nekkoon naa ahfazu doon takk anhu di jële ci moom yonent bi alayhi salatu wassalam di mokkal yi muy jàngale waaye fa maa yamna'u nii dara terewu ma nag minal qawli ci di wax ay xadiis yi ma jële ci moom illaa lu dul ne anna ha huna kene nekkoon na foofu foo ay góor yoo xam ne ci sa saxaaba yoo xam ne hum ñoom asannu min nii ñoo ma ginoon a mag waaw de moo ma téye woon moo taxoon nekkuma woon li ma jotoon a takk ci yonent bi salaam doon ko xamle mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz al buxaari ak al xaafiz amiirul mu'miniin muslim ibnul xajjaaj rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo. léegi est-ce ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu la la déedéet al imaamu ahmadu solo na ko ak waa sunan waa ashaabu sunani ñoom ñëpp al arbaa solo nañ ko al imaam abu daawuda eh, solo nañ ko waaye ñoom beneen affaire mooy côté bii nii nii côté bii nii nga xam ne moom la ci al imaamul buxaari eh, non imaam nawawi indi du ñoom ñëpp ko solo nag voilà bu dee hadis bi dans l'ensemble parce que bi. Euh, gis nga boo gisee nii imaamul An-Nawawi da koo dagg dinañ ñëw ci taxrij bi léegi euh, buñ ñëwee ci biir kàddu yi nga xam ne moom la utiliser euh, ñu ci bari ci ñoom nag wàll wow lañ solo voilà par exemple ñoom al imaam Ibn Maaja solo wuñ côté bii nii ñu gis sauf que la topp ci xadiis bi ñoom loolu lañu solo voilà loolu la al imaam ab kii Ibn Maaja rahmatullah alayhi moom loolu solo solo na li ko topp. na ko noon imaam an-Nasaa'i it lii nga xam ne moom lañu gis nii imaam kii tamit al at-Tirmidhi moom itam naka noonu solowul côté bii nii imaam Abu Daawuda solowul lii côté bii ki nga xam ne moo soloo lii dëgg-dëgg mooy imaam Ahmad imaam Ahmad moom soloo na côté bii nii boole ci wàll wi nga xam ne moom la ñeneen ñépp indi comme ni nga xamante ne imaamu Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn moom itam soloo na lii voilà wàllu yii nii Euh, soloo na ko naka noonu al imaamu al xaafiz euh, euh, kii imaamul Buxaari ci boppam moom indiwul côté bi voilà mais xadiis bi en fait dafa am lu mu tàmbalee voilà li mu tàmbalee nag moom la al imaamu Nawawi indi fii après waxaatu li ci tegu loolu mooy wax ji <laughs> voilà kon nga gis ne kon ki indi kàddu yi mooy imaam Ahmad ak taalibeem bi imaam Muslim rahmatullahi alayhima léegi nag nañ xool imaamu euh, al-Bukhari moom li tax ma ne la indiwul kàddu yi moom nan la solowee xadiis bi doo ci dégg lii nii nga dégg nii doo ko ci gis ne ah kon loolu tax mu tafam alayhi parce que xadiis bi c'est que déggoo li ma la wax xadiis bi dafa gën a gudd ni ko ñii ñëpp waa imaamul Bukhari ak waa sunanul arbaa ni ñu ko solowee ñoom daa am lu ñu ci dagg mooy ñoom la leen ci soxal ci wàllu di wax ci wàllu janaasa yi nan lañuy jullee moo tax imaamul Buxaari nañ ñëw ñu ngi ci taxrij muttafaqun alayhi aywa kitaabul janaa'iz baabu na yaqumu eh, min al mar'ati war rajul mooy kii kii kii jiite kii nga xam ne mooy jullee néew bi imaam bi nit ñi war a topp ci gannaaw ñu jullee ab néew bu dee ne góor la ak jigéen ana fan lay taxaw jigéen ak góor fan lay taxaw bu koy jiite mooy bu ko tegee ci kanam mu muy jullee néew bi fan ban place lay taxaw foofu la ko imaamul Buxaari indi mu mooy ci bërëb yi mu ko ndi ndax parce que bërëb yi mu ko ndi euh, euh, kii euh, ñetti bërëb la ko benn bi moom da leen a taqale waaw mooy ci kitaabul janaa'iz bi da leen a taqale sinon andi woon na ko lu gënoon kii ci baabu salaati ala nufasa ci kitaabul hayd indi woon na ko foofule léegi nañ jël bi nga xamante ne moom mooy bi nga xam ne moom lañ wax sànq ci kitaabul janaa'iz ah mooy ayna yaqumu min almarati wa rajul mu ne haddathana imran ibn maysara mu ne ki ñu nettal imam al-Bukhari mooy imran suñu sëriñ di imran ibn maysara al-manqari wa abul hasani al-basri rahimahullah alayhi qala haddathana abdul warith mi ne ki ñu nettal ma abdul warith di abdul warith ibn sa'id ibn zakwan at-tamimi abu ubayda al-basri at-tannuri rahimahullahu ta'ala qala haddathana husayn mu ne ki ñu nettali mooy Husayn muy al-Husayn ibn Zakwan al-Muallim ah, al-Basri rahimahullahu ta'ala an ibn Burayda moo ko jëlee ci doomu Burayda bi eh, eh, Burayda Abdullah ibn Burayda ibn al-Husayb al-Aslami moom moom moo ko jëlee radiyallahu anhu ah, qaala mu ne haddathana Samura ibn Jundub mu ne ki ñu nettali mooy Samura ibn Jundub ibn Hilal Eh, Abu Sa'id ñii ne Abu Abdillah ñii ne Abu Abdirrahman ñii ne Abu Muhammad ñii ne Abu Sulayman loolu lépp ay wuute la al-Fazari al-Basri rahimahu radiyallahu anhu taalib Yonent bi alayhi salaam qaala mu ne sallaytu julli naa wara annabi ci ginnaaw Yonent bi alayhi salaam ala imra'atin ci benn jigéen maatat boo xam dafa faatu woon Yonent bi alayhi salaam fii nifaasihaa mooy da doon matu daal di génn àddina radiyallahu anha fa qaama alayha mu taxaw ba mu koy jullee wasataha ci diggam mooy bu ñu ko tegee néew bi moom fi tolloog diggu néew bi fala taxaw moom yonent bi alayhi salaam gis nga imaam Buxaari yeneen yëpp kii lii lay wax hadis bi nag imaam <laughs> imaam al Buxaari Muslim moo ci indi nag ni mu commencé xoolal al imaamu Muslim rahimahullah moom it ci kitaabul janaa'iz mooy bunt bi wax ci wàllu ni ñuy waajale néew yeeg li jëm ci xam-xam yooyee moom foofu la ko indi tamit mu ne kitaabul janaa'iz bunt bi. shuraax yi def ayna yaqumu al imaamu min al li salaati alayhi ana fan la imaam bi di taxaw buñ tegee néew bi ban côté wan wàllam ban uh, côté ci néew bi lay féete ngir jullee ko mu ne wa Muhammad ibn al wa Uqbat ibn Mukram al-Ammi mu ne sama ñaari sëriñ moo ma ko nettali imaam Muslim di Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa az-Zamin al-Anazi al-Basri Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd moom mi bokk ci sëriñu waa kutubu sitta wa Uqba ibn Mukram ak al-Ammi di Uqba ibn Mukram ibn Afrah al-Ammi Abu Abd al-Maliki al-Basri al-Maliki rahimahullahu taala mu ne moom moo ko ñoom ñaar ñëpp mu ne nee nañ haddathana ibnu abi adi mu ne ki ñu nettal moo ibnu abi adi li Muhammad ibn Ibrahim ibn abi adi ah, Abu Amr al-Basri rahimahullahu ta'ala an Husayn moo ko jëlee Husayn mi ngi gisoon sànq mooy al-Husayn dañuy wax Husayn doo al-Husayn ibn Zakwan al-Muallim al-Basri rahimahullahu ta'ala Abdullah ibn Burayda gis nañ ko annahu qaala mu ne qaala Samura mu ne Seydina Samura ibnu Jundub ibnu Hilaal al-Fazari al-Basri radiyallahu anhu moom de nee na laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ghulaman fa kuntu ahfazu anhu fama yamna'uni min al-qawli illa anna haahuna rijalan hum asannu minni wa qad sallaytu wara'a rasulillahi gis nga ah fi côté bii nag lii wa qad sallaytu moom la ñeneen ñépp andi indiwuñ li ci kaw ba mu des imaam muslim ak imaam ahmad ah rahmatullah alayhima mu ne waqad sallaytu wara rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala imra'atin matat fi nifasiha fa qama alayha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi salati wasataha ah mu ngi noonu kon mu ngi nii <laughs> lii moo jiitu moo tax al imaamu déglul imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal miñ la ne moom képp moo imaam muslim képp ñooy ñi ci indi li nga xamante ne mooy lii lépp xoolal al imaamu ahmadu rahimahullahu taala ci awwalul musnadil basriyin wa min hadiisi samurata bni jundub samurata bni jundubin an nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddasanaa abdus samad mu ne ko ñu nettal mooy abdus samad ibn abdil waaris ibn sa'iid Ah ibn Zakwan at-Tamimi Abu Sahl al-Anbari al-Basri rahimahullahu ta'ala qala man haddathana abi baayam gis nañ ko sànq ne Abdul Warith ibn Sa'id ah at-Tannuri al-Basri Abu Ubayda qaala man haddathana Husayn moom lañ ne moom dañuy al-Husayn do Husayn ibn Zakwan al-Muallim rahimahullahu ta'ala nam Buruyd gis nañ ko sànq mooy kan Abdullah ah annahu sami'a Samurata min Jundubin yaqulu innahu la yamna'uni an atakallama bi kathirin mimma kuntu asma'u min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anna haahuna man huwa aktharu minni wa kuntu laylata idin ghulama wa inni kuntu la inni kuntu la ahfazu ma asma'u minhu sallaytu wara rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala ummi ka'bin matat wa hiya nufasa fa qama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lis-salati alayha wasataha wax nañu sax ki faatu fii ci riwaaya bi ummu ka'b <laughs> fii mu ne man innahu dëgg-dëgg la yem yamna'uni doon na ma tere dina ma dina ma tere an atakallama may wax bi kasiirin mimma kuntu ca la nga xam ne nekkoon naa lu di ko asmaaw di ko dégg min rasulillah jële ko yonent ba saa lu bari li tax lu bari du ma nekk du ma nettali lu bari ci li ma doon dégg ci yonent ba saa salaam lu ko waral mu ne anna haahuna ndax foofu ndax de daa fee nekk man huwa ah aktharu minni mooy ku ma mag xam ne ñoo ma bari lay at wa kuntu lay layta idin jamono joo jëlee xulaaman ba koy nag waaye saa saa am woon wa inni kuntu da nekkoon naa la ahfazu waat naa ne doon wàcc ma den doon takk du mokkal ma asma'u minhu li ma doon dégg ci moom sallaytu julli naa wara rasulillah ginnaaw yonent bi alayhi salaam ah, ala ummi Ka'bin ci ndaw suñ naan ummu Ka'b radiyallahu anha nga xam ne dafa mat dafa génnaat ne wahiya mu fasaa doon maître ba mooy da doon jur doon wasin euh, bi nga xam ne ci la génn àddina mu ne fa qaama rasulullahi yonent bi alei saat salaam nag bu koy jullee taxaw li salaati alayha wasataha ci diggam kon gis nga xadiis bi nii ñii la voilà gis nga ci kitaabul janaais bu dee ñële euh, imaam ahmad moom ay musnad la def moo tax moom amul ay kitaabul janaais ak kitaabul salaa yu yooyu amu ko voilà ndax musnad du loolu mooy mooy li ko tax a jóg mais gis nga ñu leen ñëpp ci kitaabul janaa'iz lañ ko di kon hadis waa ngoog léegi ginnaaw bi ñu gisee lool kon xam nañ ne kon suñu côté bi imaam muslim moo ko indi mais pas imaamul buxaari rahimahullah muttafaqun alayhi parce que cosaanu hadis bi ak li muy wax après te imaam muslim lépp la ndeendoo lii ba pare teg ci côté que jullee néew bi euh, ndaw soosee radiyallahu anha loolu ñëpp ñoom ñoo ko bokk ah, kon léegi li ñuy jànge fii. mooy naa Samura radiyallahu anhu nee moom li ko teree wax xadiis lenn la mooy yoo xam ne kat xam-xam la mu mokkaloon ci yonent bi alayhi salaam li ko teroon di di wax mooy ne daa am ñoo xam ne ñoo ko mag waaw waaw loolu kese la ñu ma gën a mage ñoo fi newoon ay saxaaba ginoon ñoo xam ne ah waaye nag takkoon naa de ndax lan lii lu lu la Imaam An-Nawawi indi ko lëkkaale yoo gunti mooy weg gu mu wegoon mag ñi moo tax mu ne comme que ñu ngi fi te takk nañ li nga xam-xam bu yonent bi saa saa ñenn ñi lu raw ni ma ko takke waaye man daal takk naa waaye comme que ñu ngi fi ah ma daal di leen bàyyee wax ji ñoom mag ñi voilà noonu ngay dégg affaire bi looloo tax Imaam An-Nawawi indi ko fii waaw kene li ko tere woon di wax xadiis yonent bi alayhi salaam di jàngale mooy daa am ñeneen ñoo xam ne ñoom ñu ngi fi woon nga xamante ne ñoo ko féete woon mag eh, ci ay at moo taxoon doonul wax ne lool moo ma doon tere ma wax voilà kon ñu ko ginoon rijaalan illa anna haahuna rijaalan hmm? eh, hum asannu minni ñoom ñoo ma mag léegi kon mooy weg gu mu weg mag yi ñu ngi ci buntu di meg wag boroom xam-xam yi te mag ñooñ ñooy boroom xam-xam yi ñooy saxaaba yi radiyallahu léegi nag mu des benn lii nii kon leer na ak lëkkaale mu des njàngan mi nga xamante ni moom lañ ci gise mooy nekk gone première taxu la jàng taxu la bañ a jàng nee na man yonent bari saa saam jamonoom xulaam la mooy koo xamante ne daanaka sinnul muraahaqa da koy da ciy dugg di ci ci la ne di dugg ci euh, adolescence noonu ak euh, nekk jeune voilà léegi dugg ci nekk ci aadu adolescent quoi mais teew ko woon mu doon toppatoo xam-xamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ne dama ko doon takk waaw ahfazu fa kuntu ahfazu anhu voilà mooy njàng du pour payeek ñi nga xam ne dem nañ ba mage déedéet da ngay tàmbali bi nga nekkee ndaw waaw léegi sauf que léegi mu des waa restitution lu tax Seyna Samora wax léegi loolu mooy indi masala waa mais lii nii mu doxal est loolu mooy li nga xamante ni nii euh, euh, euh, nii la nit ki war a def bu dee ne daa am daa am xam-xam bu mu am waaye ci dëkk bi kat dëkk bi am na ñoo xamante ne nii ñoom ah amaana ñoo ko gën a xam walla leer na ko ne ko gën a xam est bu boobaa. li nga xam ne moo gën a yell mooy mu bañ a wax bàyyee ñooñu wax ñi loolu dañ naan la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku mel ni eh, am na benn kii Shafi'i Muhammad eh, kii Ibn Allan ah ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Allaan rahimahullahu taala nga xam ne def na sharh euh, téere bii nekk di Riyâdous-Sâlihîne tudde ko Dalîlul Fâlihîne ah di ko li turuqi Riyâdous-Sâlihîne moom dane rahimahullah ash-Shâfi'î ci ngiwru Shâfi'î la bokkoon Muhammad ibn Allaan as-Siddiqi Ah, ash-Shafi'i al-Ash'ari Makka la dëkkoon al-Makki moom dane ah, am na li nga xamante ne lii nga xam ne moom la Seydina Samura def mu ne kariha al-ulama al-athari an yuhadditha al-muhaddithu idha kana fi al-baladi ah, man huwa awla minhu li ziyadati ilmin ah li ziyaadati ilmin aw hifdin aw aw hifdin aw taqaddumin sinn bi xilaafi eh, maa fi al-ulum eh, eh, fala yukrah waaw mu ne am na ci boroom xam-xamu kariha ulama al-athar moom da koo jooyale noonu mu ne daal dinay sib boroom xam-xamu asar yi mooy boroom xam-xamu xadiis yi an yuhaddisa muy nettali al muhaddisu boroom boroom xam-xamu xadiis bi ida kaana fil baladi bu dee daa nekk ci dëkk bi man huwa awla minhu ku gën a yey jàngale li ziyaadati ilmin ndax yokk xam-xam bu waajoo jële am aw xibdin wala ak mokkal ak takk aw taqaddumi simn wala boog mu féete ko kaw ci ay wàllu at mu ne bi xilaafi wuteeg baaqil ulum li des ci yeneen xam-xam yi fala yukrahu taatiha lool nag kenn sibul euh, moom muy euh, même bu dee ne euh, lil mafduli ki nga xam ne moom lañu ñu gën moom la ëppale xam-xam loolu kenn sibul moom mu koy wasaare même bu dee ne am na koo xamante ne nii al mutaahil koo xam ne pare na ma mawjudil a'lam biha min koo xam ne même bu dee ne am na ku ko gën xam loolu kenn sibul ko lii de la al imaam Ibn Allaan daal di wax ci joyal ko nii waaye wax jii nii. Euh, euh, allahu alam ci kan la ko jëlee ñi muy wax ulamaul asar waaye ulamaul asar ci boppam <laughs> ñoom li nga xamante ne loolu comme ni ko al imam as-Suyuti taala waxe ci alfiyatu as-Suyuti mooy alfiyatu fi ilm al-hadith foofu loolu mooy li gën a dëgër lool ma ne lii nii mooy affaire bi moo tax ma ne allahu alam xawma euh, sëriñ bee kan la jële ci ñan la jublu ci loolu ak ñan waaw personnellement ci ñan la wax waaye imaamu Suyuti yi li mu wax dafa leer mooy ci buntu ñu def aadaabul muhaddis mu ne wa man yuhaddis wa hunaaka awla fa laysa qur'an aw xilaaful awla haadaa wal arjahu was-sawaabu ahda nabiyyi haddasa sahaabu wa fi sihaabi haddasa al-atbaa'u yakaadu fiihi an yuraa al-ijmaa'u waaw mu ngi noonu ah mu ne wa huwa ala al ayni idha man farada fardu kifayatin idha ta'addada waaw kon mu ngi noonu mu ne moo tax am na wute dëgg moo tax mu ne al arjahu waaye ni mu man euh, Serigne bi Ibn Allan man li mu ko joyal ne ulamaul asar ku dégg noonu te nga foog ni ñoom ñëpp la wala euh, la grande majorité alors que c'est pas la grande majorité de. moo tax mu ne imaamu Suyuuti rahimahullah wa man yuhaddis képp koo xam ne dafa nettali xadis di jàngale xadis wa hunaaka te fam koy defe awra am na ku ko gën a yey mooy ku ko gën a xam gin koo jegale ay sanad gin koo ëpp xam-xam ci wàllu woowu fa laysa kurhan mu ne loolu kenn ko sibul aw xilaafu lawla dadub sax dadub sax lu gën a wutewula sax lu gën a yey même foofu sax amu ci waaw kee nag ay waxe mooy gis nga kon ñaari wax yi ñu wute yi waaw mooy kenn sibu ko te sax lu gine a loo xam ne dañ naan ah li mu def nag am na lu ko gënoon a lu ko lu tax mu ne sama dalil la gi hada mu ne ba pare mu saxal wax di ba pare indi dalilam imaamu Suyuti hada ma ne lii ma wax huwa arjahu mooy li gën a no insha allah wa sawaabu te lii mooy dëgg lu tax mu mën a jazmu daw kii daal di koy appuyer mu ne parce que ahdun nabi mais jamono yonent ma lay saa saa haddasa sahaabu sahaaba yi dañ doon nettali xadiis no si <laughs> nit ñi ñëwuñ yow ñaata yoon ngay gis ah yonent saa saa jamono yi saxaaba yoo xam ne dañuy ñëw laaj yegg alhamdulilah ñuy tontu ah te te yonent ma lay saa saa masuñ ciy wax kenn xanaa mujj mu corrigé ko waaye masul wax eh, maa fi nekk kenn du wax. bu ku am lu muy laaj ci diine walla yooyu wala kuy nettali xadiis man ngay ci man ngay ñëw déedéet nit ñi dañ doon nekk di nettali xadiis yoo xam ne ci yonent bi alayhi salaam la newoon lan moo taxoon ñu doon def euh, ñoom Seydina Omar ak ñooñu nga xam ne dañ doon am seen liggéey di def kii di euh, ñuy awante bu kii nekkee ci jur gi kii dem déglu ji bu ñëwee nettali kële li mu jële ci moom bu doon la loolu mënu la nekk nettali xadis te boobu yonent ba ne saa saa muy cosaan baa ngi fi mais comme que moom jamono la du ñu mën a ne kii day dem déglu bu ñëwee nettali ko waaw mu ne loolu kay am ay jamonoy saxaaba yi ma ne am ñoo xam ne dañ fi doon saxaaba yi dañ doon nettali xadis te yonent ba lay saa saa ma ngi fi waaw ahda nabii haddatha as-sihaabu wa fi as-sihaabi jamonoy saxaaba yi tamit radiyallahu anhu haddatha al-atbaa'u mais tabi'iin dafa ne jamonoy Seydina Umar ñoom Seydina Abu Hurayra ñoom kese ñoo doon nettali xadiis seen taalibe yi doon ñoon jàng xadiis yi jële ko ci ñoom dem di ko nettali feneen wala sax biir Medina di ko jàngale alors que Seydina Abu Hurayra ngi fi ñoom Sayyidatu Aisha ngi fi ñeneen a ngi fi ah waaw kon loolu mu ne loolu moom moom moom loolu mooy ay fii xam ne dafa leer naññe waaw xoolal Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu bi mu toogee benn jour ci benn jataay boo xam ne jataayu xam-xam la am kenn ku taxaw bi nettali di nettali xew-xewu ta euh, tabu wala benn xare bi nga xam ne ci lañ jóge woon ah demoon di ñëpp di si ndox am ku koy nettali ci mbooroom Seydina Imraan ibn Husayn mu ngi ci biir moom dafa fekkoon affaire bi ak yonent bi lay sàttan pare mu ne ko yow mu laaj ko ne ko mais yow. <laughs> ne ko yow yaay kan mu ne ko man maay diw wax ko ci waa ci surtout waa ci doomi lamsaar yi mu ne ko yow di gis nga li ngay netti mu ngi mel ni li ngay nettal mu ngi mel ni da nga koo fekkoon man mii fekkoon naa ko te li nga wax noonu la yéen waa lamsaar yéen a xam seen xadiis waaw te moom da ko dund fekk ko alors que waa ñuy wax fekk ko Seydina Abdallah ibn Umar loolu dem di déglu ay ay ay kii nu mu euh, Abi Layla te moom moom taabi'i la mooy taalibi saxaaba la da doon nettali toog di di di di def ay ay ay ay ay dars Seydina Abdallah di waxtaan Seydina ci diine Seydina Abdallah ibn Umar toog ñu di déglu te moom mooy saxaaba boo fekke woon affaire yi ak yenn kon kay loolu moo tax Imaam Suyuti ma ne haaza huwa wa as-sawaab la wax lii mooy li ginay dëgër te mooy dëgg voilà mooy nettali xadiis moom amul dëkk bi sëriñ di wo fi ne xam nañ ne xam-xamam leer na. bu kenn kenn ñemewu la wax ne ma ah mais attention dégg nga woon masoo fi wax ma ne non fii de waaw waxal que <laughs> euh, kii nu mu euh, dañ doon wax ca ajja kenn du fi ubbee ku dul ata ñu ne loolu sharaf la woon ngir wane ak dayoom mais tekkiwul rek c'était ne walla ku dul ata ku fi wax des na la caw den nañ la nangam ak nangam déedéet c'était pour wane ak dayoom ak fa mu kawe ci xam-xam ràññee koom wane ah wa taqdimihim ha baabu tawqiri ulama wal kabaa'ir wa ahli al fadl wa taqdimihim ala ghayrihim wa raf'i majalisihim wa idhaari martabatihim c'était pour ça idhaari wu feeñal seen martaba waaw ngir màggaay bu màggoon mais tekkiwul nag keneen ku fi wax am nga problème gis nañ imaamu Maalik rahimahullah bi bi ko Haarun ar-Rashid al-Khalifa waxee ne ko mag yow ñoo fi gën a xam waaw wax nañ ko fi temps waxati ko bindal déere boo xam ne après ñépp ci laa wax ñu topp mu ne déet saxaaba yonent bi alayhi salaatu salaam dañoo tasaaroo woon ci gox yi da ku nekk la nga fa nga ne jàngale nga fa waxu yonent bi alayhi salaatu salaam te ñoom ñëpp yonent bi alayhi salaatu salaam lañ ko jële léegi jël man li ma kii rek Medina gii dajale ko nga yóbbu kii ko lépp mu ne déedéet. waaw wax loolu la kon mu ngi noonu mooy mënoon a imaam Maalik a fi ne keneen ku fi jàngale dina xam loolu amul <laughs> looloo amul waaw. ay walla sëriñ bee man moo ma jàngal léegi comme que mu ngi fi man warumaa jàngale loolu amul loolu la imaamu Suyuti di wax li parce que yonent bay saa saa ni ñépp dafay nekk saxaaba yi di jàngale waaw <laughs> te waxu leen lu tax ngeen di jàngale sama ah, waaw li mu waxee ni mu mu <laughs> mu ne mu mu corrigé bi toog <laughs> waaw moom kenn du xutbaa nii mu wax waaw bi mu boolee yàlla ak yonentam ci benn damle waaw mu ne déedéet xutba ah yonent bay saa saaba toog waa ji de waxu dégg ko <laughs> ba koy ko yow loolu kon dafa leer moo tax amul kenn ku ñu naan kii dafa am xam-xam walla moo fi boroom xam-xamu fiq walla bu gina mag kon nag fiq kenn ñamu fee wax bu kenn wax déedéet loolu moo amul fenn laa wax xadiis ak xam-xam boo laal amul diw moo fi nekk waxuma la waxuma la ci réew mi de mais gox bi mu ne ñu ne gaa yi sawaay fii mu ne moom caaroy lañ ne waa ji moo fi ëpp xam-xam ci caaro yi ma ne biir caaro yi googu keneen ci boppam am fa daara di jàngale même domaine bi laa la wax loolu kenn simu ko sax nekkul sax li nekkul sax waa naan noo kii def daa ngi euh, bàyyi na lu gën a def loolu lépp bu ci dara moom la lay wax nii waaw. moo tax mu ne yakaadu mu ne wa fi sihaabi kon jamono yeneen ci ma lay sax ahda nabi haddatha as-sihaabu sahaaba yi nettali nañ xadiis te yonent bi saa saama bi wa fi sihaabi te ci jamono yonent yi sahaaba yi radiyallahu anhum haddathal atba'u ñi seen taalibe leen topp ci yiw mais ñoom dañ doon nekkale xadiis ñoom ñu ne fi jox nañ la ci misaal sànq mu ne imaamu ne gis nga bi yakaadu fiihi an yural ijmaa tuutee des sax lii nii mu nekk ijmaa kon mooy lii dañ ciy gis ne kon ñay wax wax ji Muhammad ibn Allah wax ñooñu de toute façon minime la ñu tuuti lañ ñoo jàpp ñoo am avis woowu te loolu sax mënuñ ne woon Samura radiyallahu anhu mënuñ woon ne abi woom la woon amaana moom li mu jiital mooy li yonent bay saa saam jàngal tawqiir al ulama surtout ñi nga xam ne ñoo waaw mooy di leen wekk moom mu jàpp ne comme comme noonu te ñu ngi def li ñu waaw moo tax mu imaamu Suyuti rek wa huwa ala al ayn ida man farada te gis nga jàngale xadiis xam-xam boo xam ne farata la ñu xam ko loolu fardu ayn la ca ko mooy farataay jëmm la joo xam ne waa ji da koo war a taxaw da koo war a taxaw waaw mu ne nag fardu kifayatin idha ta'addada mu nekk farataay koo xam ne bu ko ñenn ñi taxaw wàcc na ñeneen ñi bu dee ne dañoo bari waaw loolu mooy bu ñu ne waa ji par force da jàngale di woo ñu fi jàngale xadiis yow man nga xadiis moo la man nag moo la raw moo la ci mais par force loolu par force mais mu ñëwoon ba koy def lañ la ne amul dara luñ ko ciy wax kenn si bu ko te nekku nekkul sax loo loo xamante ne nii dafa dafa dina dafa dafa dina bañ ñàkk dina yeeg voilà mu ngi noonu mais bu dee am na ku ko taxaw te doy na nit ñi ko soxla mënuñoo forcer keneen koo xam ne man na ko ne ko par force def ko waaw moom jàngalee yéen jàngale yépp mënoo ñëw ne eh man waa de toute façon man lii may def nii man rek manuma ko fi am na diw boo xam ne boo ko dàq ñoom gaaw ak ñee ñee léegi damay dem. forcer leen ne leen hé yéen leen def ni man alors que am ñu koy def mooy yow boo ci taxawee nekkatul par force bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi waaw loolu la léegi nag bu dee moo fi wéet nit ñi nar a sànku ci réer te moom kese fa xam-xam ni bu boobaa loolu day nekk farata mu xam le ko waaw wa huwa ala al-ayn mooy fardu jëmm farataay jëmm la ilaa man farada bu dee ne moom dégg nekk ca gox boo bële. war faa xamle xam-xam boo xam ne fokk ñu xamle ko siinoo day réer te bu ko ñépp bu ko bawee ñéppay am bàkkaar kooku rek ko taxaw wàcc na ñeneen bu ko ñoom bàyyee képp waroon ci amoon habilitation defoo di taafarloo sama nàngam ak sama nàngam bi yéen ñéppay kon nag lii mooy li nga xam ne mooy li gën a jàngale moom amul di woon bi fii voilà kenn waru fee jàngale mu ngi noonu voilà attention ah yaa diw waaw il faut black out ñi ci des moom kese moo war a feeñ déedéet loolu amul loolu la al imam as-Suyuti di wax ni rahmatullahi alayhi al imam al-Hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ëndil ñu na xadiis bi nga xam ne mooy di tëj alhamdulillah buntu bi al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala muy hadis numéro trois cent cinquante neuf ñu jeexal ko daal di tàggatoo inshaa Allahu ta'aala léegi nag mu ne wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa akrama shaabun shaykhan li sinnihi illaa qayyada allahu lahu man yukrimuhu inda sinnihi rawaahu tirmidii rahimahullahu wa qaala gariib kon xadis bi mooy bi mujj ci bunt bi mu ne waan anasin mu ne xadis bi mu ngi koy jële ci saydina wa mawlana anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa xaadimu rasulillah alayhi afdalu salati wassalam annahu qaala neena mu ne qaala wax na rasulullah ah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maa akrama shaabun shaykha mu ne maa akrama teralul du teral shaabun ab jeune shaabun am ndaw shaykhan am mag li sinnihi teral ko ndax at yamu am ndax mage ga mu mage illaa lu dul qayyadallahu borom bi dina ko waajalal utal ko lahu ñeel jeune boobee ndaw so euh, jeune boobe jeune boobee di euh, euh, waajoo jiyee def loolee defal mag mi loolee lu dul ne dina ko utal mag koo xamante ni nii yukrimuhu moo koy teral moom jeune boobee inda sinnihi moom it bu nekkee mag waaw mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko at-Tirmidhi al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah wa mooy xadis bi bu tumuranke la kon lii mooy xadis bu mujj bi Eh, ñu war koo gis insha allahu taala kon hadis bi première laaj mooy est-ce al imam at-Tirmidhi kese ñoo ko solo dañ naan la waaw moom kese ci wéetu moo ci wéete mu ngi kon di ci abwaabul birri an rasulillahi sallallahu alayhi maa jaa fi ijlalil kabir foofu la ci buntu bi wax buntu yi wax mbaax jokk te ñu koy jële ci ndawal yàlla buntu bi nga xam ne mooy wax ci màggal ki nga xam ne mooy euh, ku mage mu ne haddathana Muhammad ibn al-Musanna moom lañ gis gis nañ ko sànq <laughs> az-Zamin <laughs> muy Muhammad ibn al-Musanna bokk ci sëriñu kutubu sitta Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa rahimahullahu ta'ala qala haddathana Yazid ibn Bayan al-Uqayli mu nekk ñu nettali mooy Yazid ibn Bayan al-Uqayli di Yazid ibn Bayan al-Uqayli al-Jurashi Abu Khalid al-Mu'adhdhin ad-Darir al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abu Rahal mu ne ki nga xam ne moo ñu nettali mooy Abu Rahal al-Ansari Abu Rahal liyene al-Ansari muy Abu Rahal al-Ansari al-Basri am nañu ne turam Muhammad ibn Khalid la am ñu ne Khalid ibn Muhammad Abu Rahal al-Ansari al-Basri rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik moo ko jëlee Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhu Abu Hamza dhul udhunayni al ansaariyu thumma al basariyu rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu moo doon liggéeykatu yonent bi alayhi salaam annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa akrama shaabun shaykhan li sinnihi illaa qayyada Allahu lahu man yukrimuhu 'inda sinnihi haadha hadiithun ghariib laa na'rifuhu illaa min hadiithi haadha ash-shaykh Yaziid ibn Bayaan wa abu ar-rijaal al-ansaari aakhar <laughs> eh, léegi premièrement xadis bii nii ci wàllu càllaleeg yooyu est-ce que bi xadis bi wér na am dañ naan na xadis bii wérul dama déet <laughs> euh, euh, euh, moo tax imaamu Tirmidhi ne xadis bii de laa naarifoo xamuñu ko illa min xadisi hada cheikh xadisu Serigne bii mooy Yazid ibn Bayan te Yazid ibn Bayan al-Uqayli al-Jurashi al-mu'adhdhin ad-darir noddukat la moom wérul voilà moom wérul comme li nga xam ne moom la boroom Ibn Hajar al-Asqalani wax ci Taqrib at-Tahdhib al imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne da'if kii nii wérul waaw Ibn Hibban ci téereem al-Majruhin mu ne kaana kaana mimman yanfaridu bil manakir allati idha sami'aha min al-hadith sinaatuhu laa yush laa yashukku laa yushakku laa yashukku an laa yashukku annaha <laughs> ma'mulatun aw maqbula laa yajuuzu al-ihtijaaju bihi <laughs> al imaam Ibn Hibbaan rahimahullah mu ne kii moom da doon foroo di da doon wéete ay hadiis yoo xamante ne nii yu ñëw ñaawlu la yoo xam ne nanguwuñ ko daal boroom xam-xam yi xamuñu ko manaakiir xamuñu ko moom daal day génn yu bees rek yi nga xam ne képp ku ko dégg. ci ñi nga xam ne ñooy nitu xadiis yi dina leer ne lii moom ku xam nan lañuy ñuy bu jaar yoon ak lool du sikki sàkk que lii dañ koo liggéey xadiis la boo xam ne dañ koo dañ koo travail <laughs> mooy ñu famante quoi aw maqbula wala boog mooy xam ne dañ koo dañ koo wëlbati waaw dañ koo dañoo dëpp mbir yi moo tax mu ne laa yajuuzu jàggat nut warul al ihtijaaj bi ñuy sukkandikoo ci ku mel ni waaw kon nag mu ngi noonu ah kon gis nga kon moom da'if la moo tax imaamu di xaw si ñu loolu qaala kon moom nii Yazid ibn Bayan al-Uqayli moom da'if la qaala mu ne haddathana Abu Rahhal al-Ansari mu ne ko ñu ne Abu Rahhal al-Ansari al-Basri wax nañ la ñii nee nañ Muhammad ibn Khalid dafa dund ñii ne non Khalid ibn Muhammad moom mii itam moo tax al imaam al xaafiz ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne da'if waaw mu ne kii moom wérul moom waaw mu kii moom wérul moom waaw kii moom wérul léegi nag moom mii gisoo imaamu Tirmidhi ca suuf mu wa abu rijaal yi nag al ansaari aaxar mooy bu ko jaawaleeg abu raxaal kii abu raxaal alors que abu rijaal abu rijaal moom ku dëgër la abu rijaal moom attention. <laughs> waaw bokkul ak kii de abu rijaal moom ku dëgër la mooy muhammad ibn abdurrahman ibn haris al ansari abu waaye abu mooy eh, abu abdurrahman kooku ku dëgër la siqa li al imam al hafiz wax ci taqrib mu ne siqatun min as-sabi'a voilà moom ku dëgër bu ko jaawale kii moom da'if la abu rihaal moom da'if la ah, mooy muhammad ibn xaalid mi min al xaamisa ci cinquième tabaqa bi la bokk tabaqa bi la bokk abu rijaal waaw di ah, muhammad ibn abdurrahman ibn al ansaari ñoom ñëpp ci waa al ansaar lañ bokkoon waaye kee dëgërul kii mooy ki nga xam ne mooy ki dëgër kon gis nga ñaari da'ifa ngoo ko abu rihaal al ansaari da'if ki ko jëlee ci moom bi Yazid ibn Bayan al-Uqayli da'if an Anas mu jëlee Seydina ta'ala anhu wa ardaahu kon gis kon hadith bi wérul voilà mooy hadith bi wérul mu maa akrama léegi hadith bi lu mu du teral shabun benn jeune shaykhan li sinni benn jeune du teral koo xam ne ku la ndax ay atam yo am illaa lu dul ne qayyada la borom bi dina ko waajal utal ko préparer koo xamante ne ni man yukrimuhu ku koy terali yi sinnihi bu nekkee mag waaw ay woo ko déggee foog ne walla kon man naa ko def ngir lii bu ko defee man borom bi na ma teral ëllëg waaw ah <laughs> mooy xadiis bi wérul waaw nit ki mën naa def yi teel a génn àddina hmm, teral mag ngay teral sa njëkk a génn dafa bari koo xam ne day sonn ci ndayam wala baayam mu nekk mag mu bàyyi lépp waaw bàyyi liggéeyam bàyyi léppam waaw liggéeykat la woon ñafekat la woon waaye bi nga xam ne ci la bàyyam daal manatul boppam dara wala yaayam moo xam jigéen la wala góor la moom waa ji mu ne man damay demaa wala ndaw si arrêté lépp mettre son travail ci lépp say yitteem ak yëpp au placard mooy moom lañ naan les aidants en France waaw nekk ci mbiru ndayam rek di ko yëkkati bu waree dem toilette moo koy yóbbu bu waree sangu moo koy sang ndax manatul dara waaw nekk ci loolu rek li buy lekk sax moo koy sexal lépp buy sol yéere nekk ci loolu kese waaw ñooñu yal na leen borom bi noonu noonu loo waaw ñooñu ñooy doom yu baax waaw waaw dañ ciy gis ñoo xamante ne nii yow wallahi doo ñaan yi nga yaakaar ko wax nga leen loo xam ne duñu ko yëg wallahi ñooñ daal ñoo nekk ci yoon yu baax yi voilà mais dañ ciy gis ñoo xam dañuy def loolu mais maire bi ñuy toppatoo ñoom ñu ko gaañu alors que fii da ne maa akrama du teral mukk jaabun benn jeune shaykhan ab mag li sinnihi ndax mageem illaa lu borom bi dina ko defal li qayyadallahu lahu man yukrimuhu 'inda sinni ku koy teral moom bu àggee foo ko de dëgg la dëgg la ne mooy xadis bi wérul mais am na loo xam ne am mooy li suñu borom ne hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan waaw netta est-ce que fay lu rafet nekkul lu rafet waaw te al jazaa'u min jinsil amal mooy kamaa tudiinu tudaan am na yaa yu waaw li ngay leble loolu hadith yonent ba saa saa li nga leble loolu lañ lay fay waaw li ngay leblee rek lu mel noonu moom it lañ lay lebal voilà mooy loolu la mooy boo defee lu baax ku def moo tax yonent suñu borom ne man ya'mal mithqaala dharratin khayran yara waaye man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara ku def lu bon lu mu néew néew kooku lu baax ci lu mu néew néew di ko gis waaye ku def safaan lu mu néew néew di ko gis loolu dëgg la waaye eh, yooyu yëpp du nekk mooy yooyu ci lañuy ñuy sukkandikoo mais pas ci xadiis yu mel nii voilà te ne loolu man naa ne borom bi nag man na la jël yow miy toppatoo mag mi laata mag mi génn àddina waaw léegi nag mooy lu yiw loon nga doon def hal jazaaw ihsaan illa lihsaan mais lu yiw loon def ngir yàlla est ce payam du nekk lu dul àjjana <laughs> borom bi insha allah da lay ndaw 15 ans la amoon waa ji yooyu da doon door a nekk majeur yooyu 16 ans yii di toppatoo baayam depuis mu am 11 ans mu am 15 ans génn àddina baay bee fi des ba léegi te baayam 30 ans kii 40 ans la am dafa paralysé woon kii woon nekkoon tétraplégique tétraplégique mënatul woon a dox fauteuil kese la doon ne moom mu ko doon toppatoo xale bi génn àddina ndeysaan à l'âge de 16 kooku dañuy gëm li suñu borom wax al jazaa'u defal ko loo xamante ne bari na ko juddu cent bu ñëwee àllaxira du am li jeune bi am ndax lu rafet lam defoon waaw waaye <laughs> kanta hadis bii moom bu ci sukkandikoo de waaw booy sukkandikoo day sukkandikoo yu dëgër comme yii ñoo la wax voilà yii ma la wax ak alquran ji borom bi da wane def kat lu rafet moom moom mooy ki nga xamante ni nii de moom la xaare borom bi defal ko yi mais koo xamante ne nii ay jëfam jaarul yoon ah moom bu mu yaakaar ñu koy fay lam def rek ngay fay waaw waaw ku nekk rek li nga defoon wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yajzahu al jazaa'u awfa kon nag mu ngi noonu mooy daal gis nga nit ki <laughs> wa an laysa lil insani daal illa ma saa quoi mooy gis nga nit ki na ko leer ne moom du am lu dul li nga xam ne moom la doon dox di ko jëf waaw alhamdulillah li mu fàggu loolu kese lañ koy fay waaw wa anna sa'yahu sawfa yura te jëfam joojee mu doon jëf ci kaw suuf xel séef na koo gis ëllëg de te borom bi dina ko exposer devant jaam yi bu ko suturaalu baax naa baaxul nag moo ci summa ginnaaw bi yujzaahu al-jazaa al-awfaa mu fay ko fay gëgg na mag waaw wa maa kaana rabbuka nasiya ah te sa borom sa borom du kuy fàtte jëfu kenn du ko fàtte waaye sa wama rabbuka bi zallamin lil abid déet sa borom nekkul koo xam ne tooñaakoon la ngir jaam yi loolu amut déedéet <laughs> kon nag mu ngi noonu kon ci kaw nii ci la al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah daal di tëje buntu bi walillahi alhamdu wal minna ah di ñaan yàlla nañu borom bi may ñu mel ni mu tudde nii mooy di wekk borom xam-xam yi ak mag ñi ak borom gëneel